a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin wa imaam almuttaqiin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñ jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci umratul xudaybiya gisoon nañu xew-xew boobale te xewoon ci juróom benneelu at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam min makkata ilal madina ah, gisoon nañu ba jeexaloon ko ba ñu ngi woon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne woon ci yoonu dëpp gi comme que waa Makka dox nañ digganteem ak li nga xam ne mooy kaaba gi mu daldi yemale umra gi foofu mu daldi umra digal saxaaba yi radiyallahu anhum waa arda radiyallahu anhum wa ardaahum ñu rendi li ñuy rendi tawatu mu daldi ne mu ngi leen di seedaloo ne qad awjabat awjabtu umra këne lii mu def ni umra la men bu dee ne Xudaybiya la yem gisoon nañu xew-xew boobale waa Quraysh accord yiñ jël ak ñoom muy accord yoo xam ne daanaka ci biti danga naan dara arrangé wu ci jullit ñi lu dul xanaa dix ans de paix waaye buur yàlla ma xikmati alladi ya'lamu alxayba walladi ya'lamu assirra wa ma aljahra wa ma axfa moom mi xam li ne biir ak li nëbbu xamoon na ne lii nii aubaine la fursa la okasiyon la pour xeetu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon gisoon nañ ne ginnaaw loolu saxaaba yi meroon nañu waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu la jël ñu daldi di ñibbi ba ñu ngi woon ci yoon bi gisoon nañ ne ci yoon bi nettali seydina Umar ibn al-Xattaab boobu nekk comme nim ne ci saxiixayni yenent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi koy bi mu koy laaj ay laaj ñu ko gisoon ci saxiix imaamul Buxaari mooy xadiis bi ñu mujje woon bii wees mu ne dama ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci guddi gi ci benn li nga xamante ne mooy ab tukkeem te boobu mooy umratul Xudaybiya mu doon ñibbisi ma laaj ko ñetti yoon benn la ab laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam tontuma ma ne sakilat ka ummuka yaa Umar na ko yow daal yal na la yàlla ñàkk yal na la sa yaay bokk ñàkk yow Omar yow yaa ngi nekk fii di insister ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko laaj sa laaj yu bari yi te tontuwu la dara léegi nee na ma jaabal sama fas rëppët sama géléem rëppëtal jiitu bi ma newee noonu ma jëkk ma dégg am ku may woo bi ma ñëwee yonent bi alayhi ne ma aa ah, ne ma de wàcce nañ ci man wàcce nañ ci man saar boo xam ne moo gën moo ma gënal li jant bi tiim li jant bi fenk mu ne ko mu daldi koy taril inna fatahnaa laka fathan mubiina mu daldi koy taril suuratul fath loolu gisoon nañ ne loolu moo taxoon saar boobu di suuratul fathi daldi wàcc am na yeneeni riwaay yu bari yu ñoom seydina anas ku mel ni seydina anas ibn malikir radiyallahu taala anhu ñoom seydina Sahl ibn Hunayf ñoom ñépp solo nañu ko même nettali bi moo tax Seydina Anas buñ ko masoona suuratul Fath danaan mooy Hudaybiya comme ni ne ci saxiix yi moom danaan wax mooy Hudaybiya Seydina Sahl ibn Hunayf waxoon nañ la bokkoon na ci ñu nettali lii ah, moom it nettali na ko ne keroog bi Seydina Omar meree ba dem ci yonent mi alayhi salaatu wa wax ko lim koy wax bi ñu mu dem ci Seydina Abu Bakar mu wax ko la même chose li ko say yegg Seydina Rasulillah wax Seydina Omar dem nee bi ñuy ñibbi nag ci yoon bi moo tax mu ne bi nga xamante ne nii ci lay ñibbi ci la fa nazala al quraan al quraan wàcc ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama bil fathi fa arsala ila Omar fa aqra'ahu iyaahu fa qaala yaa rasuulallah aw fathun hëw qaala na'am fa taabat nafsuhu wa raja'a seydina Sahl ibn Humayr xadiis bi mu ngi ci saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri raxmatullaahi alayhi mu ne keroog ci la suñu boroom daldi wàccee mooy ci yoon bi bi ñuy ñibbi wàcce ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bil fatxi ci suuratul fatxi nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di yónnee ci seydina Umar ibn al-Xattaab ñu koy woolu mu jàngal ko saar bi ba mu jeex mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam awa awa fatxun hu ne ko kon lii nii liñ am Xudaybiya nii ba ñibbi nii lii ak ubbi ak ubbi la ak ubbi la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko na ko naam aha kay léegi nag fa taabat nafsuhu war a ñaax ci la Seydina Omar daldi xelam daldi dal mu daldi dellu kon loolu gisoon nañu ci li nga xam ne kon moo tax Xudaybiya li moo tax a boobu di suuratul Fath wàcc ba léegi kon bu ñu continuer fi nga xam ne fi lañu yewoon imaam as-Saalih ash-Shaami raxmatullaahi alayhi ci subulul hudaa war-rashaad fi siirati xayril ibaadi sallallaahu alayhi wa sallam bunt bi nga xam ne ci la def zikru rujuu'i rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam mooy minal xudaybiyati jóge Xudaybiya ila madinatul munawwara foofu sayyidina imaam al-Saalih al-Shaami ci bunt boobu mu ne bunt ngi di tudd dellu yonent bi alayhi salaatu wassalaam Medina foofu ci bunt boobu mu ne rawaa muslimun an Salamata ibn al-Akwa'i wal Bayhaqiyu an ibni Abbaasin wabnu sa'din walbayhaqi walxaakim an abi amra al ansaari walbazzaaru waltabaraaniyu walbayhaqiyu an abi xunaysin alxifaari wa muhammad bn umar an shuyuuxi yaziidu ba'duhum ala ba'din anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam lamma insarafa min al-Hudaybiya nazala bi Marri Dhahraan thumma nazala bi Usfaan ilaa aaxiri al-hadiis kon foofu ci buntu boobu imaam as-Saalih ash-Shaami mu ne rawaa Muslim mu ne imaam Muslim soloona mu ne imaam Muslim soloona mu jële ci Seydina Salama ibn al-Akwa mu jële ci seydina salama ibn akwa mu ne naka noonu la solo imaam al bayhaqi mu jële ci imaam ibn abbaas radiyallahu anil jamii ak seydina muhammad ibn saad moom it solo na ak imaam al ak imaam al xaakim ñoom ñetti di imaam ibn saad imaam al ak imaam al xaakim ñoom ñu jële abi amra al ansaari kanta imaam al bazzaar ak imaam al tabaraani ak beneen riwaaya bu imaam al bayhaqi ñu jëla ko ci abul xunaysin al yi mu ne ak muhammad ibn umar ak imaam al waaqidi ndax noonu lay turam muhammad ibn umar ibn waaqid al waaqidi loolu mooy turu imaam al waaqidi mu daal li jële ci ay sëriñam léegi nag mu ne yazidu ba'duhum ala ba'd indiwul indiwul riwaaye kenn par kenn dalee na jaxase dalee na boole mooy seen nettali la boole li wax nii yépp ne ñenn ñi nag ñoo yokk ci xadiisu ñeneen ñi mu ne a ah, anna rasulallahi mu ne yonent yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog la man sarafa min al Hudaybiya bi nga xam ne ci la jóge Hudaybiya di ñibbi mu ne nazala bi marri Dhahraan dafa jaar bërëb bu ñuy wax marri Dhahraan soriwul Makka noonu bi Usfaana nee na après mu jaal di jaar romb fi nga xam ne mooy Usfaan wa armalu min az-Zaad seen yóbbal yi ñu yoroon daldi jeex mu ne bi nga xam ne ci la yóbbal yi jeex mu ne fashaka annaasu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne nit ñi daldi jàmbat mbir mi ñàkk yóbbal te àggaguñu xam nga ne Usfaan ku fa nekk àggagoo Medina ndax Makka la gën a jege ko Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne ñu daldi ñëw daldi koy jàmbat mbir yi ñàkkug yóbbal gi ñu nekke ba pare ñu ne ko am qad balagu min al ju'i al jahl wa fi an-nas ñu ne ko nag nit ñi de coono dal na leen lool ci ci ci dëpp gi ci retour bi ñun daal am nañu nag suñu waruwaay yaa ngi nii di gëléem yi ñuy war yooyu fa ñu ne ñu wax yeneen bi aleyhi salaatu wasalaam comme que yoratuñu provision nan xaruhu ya rasuulallah wa naddahinu min shuhumihi wa nattaxidu min juluudihi ahdiya nee na ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam est mën nañ cee man nañ leen a mooy rendi ci suñu gëléem yi ñi nga xam ne mooy suñu monture waaye nag ah comme que luñ lekk moom ñu ngi lay ñaan ndigal ci ñu daldi rendi ci monture yi ñu yor wana dahino min ñu daldi diwoo ci graisse bu gëléem yi daldi ciy diw ndax ak tàngoor beeg ngelaw yu yu yi sa peau bi boo moywul ca mu xaw koo yàq wana dahinu ñu diw min shuhumihi ci li nga xam ne mooy graisse u yi ñuy rendi ba pare wa nattaxidu min juludihi ahdiya bu ko defee ñu daal di jël ci li nga xamante ne nii mooy ci ci deru gëléem yi ñu daal ciy jël li nga xam ne mooy mooy defar ci ay dàll yoo xam ne moom lañuy sol fa adina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam léegi bi ñu waxee loolu yeneen ci wàllu saar saa mu jox leen ci ndigal. mu ne fa uxbira bi daalika Umar ibn al-Xattaab Seydina Umar ibn al mu ngi woon ci mbooloo mi gis nañ sànk nettalee mag wàccu suuratul fat ñu daldi mu daldi ñu daldi koy wax lool ne ko kat yonent bi alayhi yi saab saam joxe na ndigal ci ñu rendi ci gëléem yi man ci lekk man ci diw waaye tamit man ci seen der yi ñu daldi koy def def ci ay dàll ñuy sol seydina omar ibn alxataab ci saase fa jaa ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ñëw ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam laa tafal fa in yakun fi nnaasi ba fa in yakun fi nnaasi baqiyatu dahr yakun amthal kayfa binaa idaa naxnu laqiina aladuwa gadan jiyaa'an rijaala ñun mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydna Omar ñëw bin alxataabi radiyallahu anhu ñëw na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko yow ndaw yàlla li bul def loolu mooy bu ñu jox ndigal ci ñu rendi dara ci suñu suñu gawar yi ndax lan fa in yaku fi naasi fa in yakun fi naasi baqiyatu dhahrin yakun amsal ndax kat ñu dese suñu gëléem yii nga xam ne ñooy suñuy monture ci lañ mën a war ba àgg fañ jëm mu dese ñu dese ko loolu moo gën ndax kayfa bina ida nahnu laqina al aduwa gadan waa bu ñu rendee ci géléem yi ngir man cee dunde ba kere ñuy àgg waa bu ñu dajeek bu ñu ay noon yégee nag daldi ñuy kar suñu noon yi dañoo bari daldi ñuy kar ci yoon wi daldi ñuy embuscade daldi ñuy songu xare ana naka la ñuy def bu dee ne ñun dafa fekk bu boobaa ndax luñ ci man di rendi it dañu du dees du tax xiif gi moom dina fi ne xanaa kay da koy wàññi rek léegi naka lañuy def suba bu ñu dajeek suñuy noon buñ ñu karee fekk ñun ñu xiif ba pare nekk ñoo xamante ne nii dañuy dox ndax amuñu gawar yu ñu war ndax ren dinañ leen amuñooy géléem mu ne ko walakin in ra'ayta an tad'u an-naasa bi baqaaya azwaadihim fa tajmacuhaa summa tadcoo fiiha bilbaraka fa inna allaha sa yuballigunaa bi dacwatik radiallahu anhu ko walaakin bul def loolu bu ñu jox ndigal ci ñu rendi suñu gëléem yi ndax kat bu ñu suñuy noon kare te fekk ñu xiif amatuñu waruwaay bu boobaa du baax waaye li ngay def alayhi salaatu wassalaam laajal nit ñi ku nekk li nga daje li nga li nga dese as tuut ci yóbbal lu mu néew néew néew dajal laajal ñépp ñu daal jël loolu lépp ku nekk loo yor na la ko ëndil ñu daldi koy dajale fi yow ëndil la ko summa tad'u fiha bil baraka après nga daal di buur yàlla barkeel après nga ñaan ci loolu ñu dajale ci provision yooyu buur yàlla barkeel ko ndax fa inna allaha sa yu ballighuna bi da'watik ndax man Omar radiyallahu anhu gëm naa ne suñu boroom dinañu yóbbu ba Medina ci boo ñaanee ci sa ñaan waaw lu provision yi tuuti tuuti na nekk bu dee potub sanqal nga yor na indi potub ñetti tàndar mën a indi ku nekk indi li nga indi ku yor sunguf mbuusum sunguf indil ni ñuy toll yépp gisoon nañ ci wuute yi amoon ci ñaata la ñii ne 1400 ñiy wax lu ëpp loolu waaye 1400 bi mooy li nga xam ne moo gënoon a siiw mooy mu ne malgré loolu lépp inna bu ñu dajalee suñu yooyu yépp ba nga ñaan ci leer na ma ne man na Omar këne buur yàlla dinañu jotale Medinatul Munawwara jaare ko ci sa ñaan Allah Allah mu ne wa daa bi mu waxee lool nag kon yeneen ci ma alei salaatu daldi digale kon ne nit ñi kon bu kenn rendi dara bu kenn rendi benn gëléem mu daldi woote ci nit ñi bi baqaaya azwaadihim ñu indi li nga xam ne moo des li desandi ci seen yóbbal yi mu daldi lal benn lal nit ñi daldi ñëw di ci teg ku nekk di indi li nga xamante ne ñenn ñi ay ay ay ay ab tibb lañuy yor ci lekk am ñoo xam ne lu ëpp loolu ah, te mu ne fa kaana alaahum man jaa bi sa'i tam li ëppoon lu waay indi keroog mooy saa ci tàndarma li ñuy génn ci mooy ñeenti mudd lu toll noonu li ëpp lu waay indi keroog mooy saa ci li nga xam ne mooy tàndarma li ñuy génne muurum koor lu toll noonu mooy li ëpp ëppoon ñi daldi dajale mbir mi ci kaw sër mu daldi teg ci suuf mu ne yonent mi aleyhi salaatu daldi biñ dajalee lépp moo ne Seydina Salama ibn al Akwa ne te boobu wa nahnu arba'u ashara te boobu ñun 1400 lañu woon mu ne fa qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fa daa bima shaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi daldi jóg daldi ñaan li ko neex mu ñaan ko mooy mu tiim kii bi di ci ñaan mu ne fa akaloo xatta shabi'u ñu daldi lekk ba suur daldi lekk ba suur nee na sax ba ñu jël ci daldi def ci seen seen seen seen ndab yi ñu ak seen seen bësaa seen kii yi ñu seen ëmb yi ñu ci lekk googu bari na ba ñu des ci lekk ci ba suur ba desal ku nekk dugal ci def am ay ëmb yoo yóbbaale wa baqiya mithluhu lu ni loolu daal di fay des nee na bi yonent bi aleyhi gisee loolu saxaaba yi lekk ba suur ba ku nekk di jël di def sa biir sa biir ëmb di la di takk mu ne fa daxika rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di muuñ xatta badat nawaajizu ba ba ñu kiiwam yi daal di feeñ waaw waqaala mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah wallahi laa yalqa allaha taala abdun mu'minun bihima illaa xujiba min annaar laa yonente mi aleyhi salaatu salaam ree ba bëñi di feeñ mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah mu ne maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu illa allah buur yàlla wa anni taman rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ndaw yàlla la mu ne wallaahi maa ngi wàcc yàlla man rasuulullah sallallahu alayhi wasallam laa yalqa allaha taala abdun mu'minun bihima amul benn amul benn nit koo xam ne aji ngëm yàlla la benn jaam bu gëm yàlla boo xam ne gëm na dajeek yàlla génn àddina dem dellu ci boroomam gëm ñaari baat yi di laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi lu dul ne illaa xujiba minan naar kooku dinañ jox digganteem ak safara kenn dañ ko koy yiir moom moom digganteem ak safara ay ay ay ay ay fay ne yoo xam ne yawmal bu du gis safara waaw jamono yépp lépp yonent yépp da ciy nit ñi ilaa tawxiidi rabbil ibaad ci wéetal boroom jaam yi ci lii nii muy mu'jiza bu rëy ci bariwul gi mu bari lekk wi comme niñ ko gisoon ca ndox ma ca teen ba ca Xudaybiya waaye mu jàngal leen ci lu am solo ne leen laa ilaha illa allah gii ma ne maa koy seede wa anni rasulullah benn jaam du ko gëm génn àddina dem fa boroomam dajeeg boroomam lu dul ne illaa xujiba min an lu dul ne dinañu ko yiir ak safara moom du ko gis nee na summa ginnaaw gi addana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fi raxil ginnaaw gi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam ah ji xiif ga dem na gàtt yi ñu ngi gëléem yaa ngi fi ci xéewalu borom bi subhaanahu bi mu jaarale ci moom mu daldi joxe ndigal nag ngir ñu continuer yoon bi daldi teguwaat ci yoon mi ngir ñibbi ilaa madinatul munawwara mu ne fa lammartaxalu omtëru masha'u mu ne bi nga xamante ne ci lañu dem di dem ci la taw bi commencé taw taw taw taw lu leen neex mooy ndox tamit ñàkkatuñu ko mu ne wa nazala rasul fa nazala rasulullah yonent mi alei saatu salaam daal di wàcc ñu def escale ci taw bi ñoom ñépp ñu wàcc fa sharibu mimma is ñu daal di naan ci ndoxu asamaan si mooy ci ndoxu taw boobu ne kon noonu la yonent bi aleyhi def ba ni ñuy àgge madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam imaam ibni isxaaq raxmatullaahi aleyhi wa nabi di ñu nettali nag keroog bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi ñibbee ba ak madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne moom imaam ibn isxaaq mu ne nag bi nga xam ne fa lamma qadima rasuulullah sallallahu alayhi wa sallama almadinata ataahu abu basir utba ibn asiid ibn jaariya wa kaana mimman xubisa bi makka imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi mu ne falammaa qadima rasuulullah sallallahu alayhi mu ne nag bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam jógee keroog Xudaybiya ba daldi agsi Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ndax ca suba ga la kii dikkal ko wala déet wala ci fan yooyu loolu précisewul kañ la waaye daal bi mu ñëwee daal ba ñibbisi mune ne ataahu abu basir ci la ko ku abu basir dikkale te turam ne woon Utba ibn asiid ibn jaariya turam di woon Utbatoo ibn asiid ibn jaariya ibn asiid ibn abdillah ibn ghiyara ibn awf ibn thaqiif dàkkantalam ne woon abu basir as yi bokkoon ci waa banu turam kon di woon utba di doomu ko ñuy wax asiid asiid boobu di doomi jaariya jaariya boobu di doomi asiid asiid boobu di doomi abdillah abdallah di doomi ghiyara Ghiyara boobu di doomu ko ñu Awf Awf moomu di doomi Saqiif bokkoon ci waa Taa'if ci waa Saqiif dàkkantalam nag moo doon Abu Basiir te lool la gën a siiwe ne woon allié la woon ci waa Banu Zuhra ci waa Quraysh benn clan bu rëy ci waa Banu Zuhra ñooñu bokkoon ci waa Quraysh ah, am na nag ñu ne Ubayd la tuddoon waaye ñooñu dañoo juum turam moo doon Abu Utba Utba ibn Asid di Abu Basir as-Saqafi radiyallahu anhu keroog kon bi yonent bi salaatu wassalaam jógee umratul Hudaybiya waa Makka ne ko doo fi dugg mu daldi ñu bin ñu jël yi ñu ñibbi te bu ñu fàtte ne accords yi yu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bindoon ak ki nga xam ne mooy Suhayl ibn Amr bokkoon na ci comme ni nga xam ne noonu la ko Suhayl waxe keroog bi nga xam ne ci lay wax mbir yi di wax ngir ñu daldi bind accords yi bokkoon na ci mu ne woon këne ala annahu man ataa muhammadan min qurayshin sallallahu alayhi wa sallam bi geyri idni waliyihi raddahu alayhim wa man jaa qurayshan mimman ma'a muhammadin lam yarudduhu alayhi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci accord yi li accordu Hudaybiya yi waxoon di sulhul Hudaybiya moo doon ne képp koo xamante ni dafa bokk ci waa Quraysh dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te amu ci ndigalu waa Quraysh di kuffaaru Quraysh nii di kilifaay koo kële moo xam dafa tuub wala tuubul mu ñëw Medina ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam est obligé mu delloo ñu ko ñun waa Quraysh te képp koo xam ne ci ñoom la bokk ci yéen jullit ñi jóge madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam daldi ñëw fii ñun ñii fii ci Quraysh duñ la ko delloo looloo doon accord léegi nag ci kaw accord yooyu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi jële Hudaybiya bi nga xam ne ci la jóge fële Hudaybiya ñibbisi imaam Ibn Isxaaq nee na bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñibbisee jóge Hudaybiya ñibbisi moo tax mu ne fa lamma qadima rasulullah sallallahu alayhi wasallam al madina ataahu abu basir utbat ibn asid ibn jaariya wa kaana mimman hubisa bi makka mu ne nag ci la ko bim ñëwee ba dal weer yi ndax ay weer la def ndax ay fan loolu ëmp nañu waaye mel na ni yàggul mu ne ci la ko dikkale Abu Basir di Utba ibn te moom dafa bokkoon ci ñi nga xamante ni dañ ko jàppoon màkk prisonnier te ñi ko jàppoon prisonnier Makka moo doon kuffaaru Qurayshin yi te moom dafa bokkoon ci ñi nga xam ne mooy jullit ñi nga xam ne dañ leen doon néewal doole biir Quraysh ñu leen di mbugal te dara waralul mbugal googu ñu leen doon def lu dul ne qaalu rabbuna allah buur yàlla de mooy suñu boroom looloo ne woon sababu raison wu mbugal yu tar yi leen doon dal moom Abu Basir mii nag dafa bokkoon ci ñooñu ba pare waa Quraysh fexe woon daal di koy tëj di leen mbugal mu ne nag bi nga xamante ne nii ah ci la daal di agsi dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne kataba fiihi Azhar ibn Abdi Abdi Awf ibn Abd Abd ibn al-Harith ibn Zuhra wal Akhnas ibn Shariq ibn Amr ibn Wahb ath-Thaqafi ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam léegi nag bi nga xamante ne ci la jóge Quraysh ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ku ñuy wax mbokkam moom Asid bi Utba ibn Asid wax naa la xaliifu bani zuhra la woon seen allié lañu woon ah azhar ibn abdi awf ibn abdi ibn alxaaris ibn zuhra daal yónnee ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo al axnas ibn shariq ibn amr ibn wahba thaqafi moom mu doon kii di mbokkam ci wàllu deret kee di mbokkam ci wàllu ndax ay allié lañu woon ñu yónnee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw mu ne wa ba'atha rajulan min bani aamir ibn lu'ay wa ma'ahu mawlan lahu ñu daldi yónni ñoom ñaar ñii al axnas ak azar ibn abd awf ñu daldi yónnee ñu daldi yónnee ci moom ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñaari ñaari nit waaw imaam ibn Isaaq ne dafa yónni benn waay boo xamante ne nii ah, min bani Aamir ibn Lu'ay ci waa bani Aamir di mbokk ñoom Suhayl ibn Amri yi ci waa Quraysh ibn Lu'ay moom la yónni wa ma'ahu mu ngi ànd ak mawlan lahum waaw mu ngi ànd ak moom seen benn koo xam ne ñoom ñoo ko libéré woon wala seenub jaam la ñu daldi ànd ñoom ñaar ñooñu ngir ñu dem daldi laaji yonent bi ki nga xam ne mooy Abu Basir ngir mu daal di koy delloo bu dee imaam ibn Sa'd moom indi na turu ñooñu waaw te xadiis bii nii bu imaam ibn Isxaaq bii imaam al-Xaafiz yi raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo comme ni ne ci kitaabu shuruu bi muy nettali li nga xam ne mooy sulxul Xudaybiya nettali boobu ci kitaabu shuruut indi na fa nettali bii bu abu basir bi di utba ibn asid athaqafi radiyallahu anhu imam ibn saad moom ci at-tabaqaat dane mawla boobu noonu ñu wax sànk moom yuqaalu lahu kawsar mu ne kooku kawsar lañ koy wax nee bi ñu agsee nag ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan lañu wax bi ñu ñëwee ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu agsee ñoom ñaar ñooñu ci kitaabu ci riwaay imaamul Buxaari yi la wax sànk ci kitaabu shuruu ndax foofu imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi dafa wax foofu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tumma raja'a annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ila almadinati fa ja'ahu abu basir rajulun min qurayshin wa huwa muslim mu ne yonent bi mu delloo Medina am benn góor bu bokk ci Quraysh ndax mawlal qawmi minhum moom Saqafi la waaye mawla bani Zuhra min Quraysh looloo tax ñu boole leen ci waa banu Zuhra moo tax mu ne rajulun min Quraysh benn góor ci waa Quraysh wa huwa muslim tamam jullit la bi mu ñëwee fa arsalu fi talabihi rajulayn waa Quraysh yónni ñaari nit imaam Ibn Ishaq ci riwaayam bi wax na ñan la Azhar ibn Awf ibn abd awf ibn abd ibn alxaaris ibn zuhra ak al axnas ibn shariq ibn amr ibn wahb ath-thaqafi ñu daldi yónni ñaari góor ñoom ñaar ñaari góor ñan lañ yónni mooy rajulan min bani amir ibn lu'ay wa ma'ahu mawlan lahum bi nga xam ne nag ci lañ dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci riwaay imaam ibn isxaaq mu ne ñoom comme que dañoo bind ab lettre jox ko ñoo ñële ngir ci biir leet bi ñu ngi ci def ne yonent bi aleyhi salaatu salaam delloo ñu Abu Basir ndax accords yi ñuy jëloon barki Dembo Njaay delloo ñu ko même bu dee dalaa gëm ndax Quraysh la jóge ci riwaay imaam al Buxaari rahmatullah alayhi mu ne foofu dañoo ñëw ñu ne bi ñu ñëwee fa qaalu ñu ne ñaar ñoo ñu ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam al ahd alladi ja'alta lana fa daf fa dafa'ahu ila rajulayn dañoo ñëw ne ko ñu ngi lay fàttali sulxul xudaybiya accord yi nga xam ne moo dox suñu digganteeg yow ah yonent bi aleyhi leen jox abu basir ngir ñu daldi koy delloo makka ci riwaay imaam ibn isxaaq bi foofu la gën a leerale dane bi yonent bi aleyhi salaatu biñ ko liiralee li nga xamante ne mooy li newoon ci téere bi ci li nga xam ne moom la fi ñaar ñiy indi ngir réclamer Abu Basir mu ne fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu ne yaa Aba Basir inna qad a'taynaa haa'ulaa'i al-qawm maa qad 'alimt wa laa yasluhu lanaa fii diininaa al-ghadr wa inna Allaha jaa'ilun laka wa liman ma'aka mina al-mustad'afiina farajan wa makhrajan fantaliq ilaa qawmik yonent bi aleyhi salaatu wassalaam liir lettre bi en tout cas jot na daal ci bataaxal bi tax ñii ñaar ñii li leen féndi mu woolu abu basir ne ko yaa aba basir utbat ibn asid radiyallahu anhu ne ko ya abu basir inna yow kat xam nga ne qad a'tayna haa'ulaa'i al-qawmi maa qad alim maa kat umpulowoo xam nga ne jox nañu waa Quraysh ñii waa Quraysh dañ leen a jox li nga xam ne umpulowoo ko mooy suñu kàddu te gis nga accord ya xam nga la ca ne mooy képp ku jóge ci ñoom même bu dee jullit nga ci période de trêve bi daldi ñëw dikkal ma dama leen koy delloo loolu xam nga ko te nag wala yasluhu lana fi diinina al-ghadr te nag ñun yëwanul ci ñun mooy jullit ñi ñun duñu war te yëwanul ci suñu diini ñuy war Allah waay waay waay Allah Allah ay way way jullit foo ne ambassadeur nga fa ne waaye nekk foo xam ne lu fa yàq lu fa yàqu ñépp xam ne jullit a ko def allahu akbar xoolal li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax wala yasluhu lana fi diinina al te yeewanul ci suñu diine ñuy wor ñun duñu wor joxewoon nañ suñu kàddu kon nag Abu Basir xam nga ni mu deme ah yëgal ne fa wa inna allaha demal te nga xam ne buur yàlla dina la defal jaa'ilun laka dina la defal waliman ma'aka ak ñi ànd ak yow minal mustad'afiina ci ñi nga xam ne lañuy ñuy néewal doole farajan dina leen utal pajum aajo wa maxrajan dina leen utal issue ci metti di ne di ngeen gis bout du dina leen ci génne mu ne ko kon nag fantaliq ila qawmi kon demal ci say ñoñ waaw lii mooy principe l'islam waaw parole boo ko xasee joxe danga koy respecté alladi allama dunya sidq wal amaana alayhi salaatu wassalaam mi jàngal àddina bi dëggu ak kóolute neewul ne comme que accident man ba may signé mbir ya waaye contrainte laa newoon ndax seen territoire laa newoon ñëw naa kii ñëw na dara hé ñibbi leen non non la jullit du war yéwénul ci koo xam ne jullit la ngay war wala yasluxu fi diinina al ghadr ay waay waay ni mu tasaaroowe baynal muslimiin wa baynal muslimiin wa ghayril muslimiin biir jullit ñi xoolal ni ñuy dribble waate ku nekk jàpp ne nag ku ko sa def saay am naa ko amoo ko de sa bopp nga am wallahi sa bopp nga am koo xam ne ñoo xam ne ñoom il excelle dans l'art de war la tromperie moom moo fi ku siiw xaay waay ñooñu xanaa dégguñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax wala yasluhu lana wala yasluhu lana fi te yëwanul ci suñu diine ñuy war kon ñun duñu war mu ne Abu Basir kon nag fantaliq ila qawmik kon nag demal fa nga jóge ci waa Quraysh boole ko ñaar ñii ko jëlsi ñu ànd di dem mu ne qaala léegi abu basir ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam atarduni ilal mushrikiina yaftunuunani fii diini mu ne yow yonent bi yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ndax danga may delloo ci yéeféeri Quraysh yu bon yii waay waay ndax danga may delloo ci mushrikuuna yii bu ko defee yaftinuunii fii diini ñu may fitnaal ci sama diine te fitnaal sa diine waaw ko faar yi moom mën nañu dóor ba nga tubbi moom waaye ah parole la parole la te yonent bi alayhi salaam ñaanal na leen te wax na leen lu leer inna allaha sa jaa'ilun laka wa liman ma'aka farajan wa maxraja dina la defal ak ñi mel ni yow min al mustad'afiin ñii néewal doole dina leen utal pajuk aajo te dina leen teggil metti di ñu nekk dina leen wan buur yi te yonent bi alayhi salaatu salaam yaqiin la am ci loolu boroomam xamal na ko loolu moo tax leeroon na ko ne ñuy dem du garaaw moo tax am na ci benn riwaaya boo xam ne mu ngi saxiix yi euh, bi ñu xam ne ci la jël akoor yuy wax def nangu yi ba jullit ñi ñenn ñi di mer daleen ne képp koo xam ne jóge na ci ñoom di ñëw ci ñun mooy ku ñuy sonal foofu buur yàlla dina ko dimbali waaye nag képp koo xamante ne dafa jóge ci ñun di dem ci ñoom abadahullah buur yàlla dina ko soril dina ko mooy kooku ku dem ba l'islam doyatu la nga dem ci kuffaaru Qurayshi ni ngir ne fa mu ne kooku buur yàlla mooy lu bon la woon lu ne suñu biir mu daldi ñu koy génneel soril ñu ko te buur yàlla dina ko soril yërmandeem waajooju kon abu basir na yow yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndax danga may bàyyi delloo ma ci yéeféer yi yaftinuuna nii ñu may fitnaal fii diini ci sama diine xaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ba léegi ci sax ci riwaaya imaam al ibn isxaaq rahmatullah aleyhi wa an abi mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko yaa aba basir intaliq fa inna allaha taala sa yajcalu laka waliman macaka min almustadcafiina farajan wa maxraja mu daal du koy répéter lim ko waxoon ki am yaqiin ci boroomam boroomam xamal ko mbir yi mu répété loot ko lool lu muy metti metti yàlla won na ko ne ñii dinañu dinañu génn ci lii dina teggeeku ko ci ñoom moo tax mu ne ko yaa aba basir mu répété ko na ko yow abu basir fa inna allaha taala yëgal ne buur yàlla mu kawe mi sa yaj'alu laka dina la defal ci futur proche <laughs> gis nga Euh, moo moo kii la nu mu tudd mudaari am nga dafa am futur proche ak futur lointain sa futur proche la saw fa mooy futur lointain yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko fa inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla ta'ala mu kawe mi sayajaalu la ko dina la defal ci bu yàggakul léegi paa yow kese wali man maaka ak ñim ànd ak yow te mel ni yow kaa minal mustadafin bokk ak yow kaa ci ñi néewal doole farajan pajuk aajo wa maxrajan dinañ génn ci met génn ci metti yiñ ne moo tax jullit loo man di nekk nekk tamit ci mettit yu àddina yii lii lañ lay wax waxu yonent bi yu salaatu wassalaam lañ lay wax waxu borom bi lañ lay wax inna ma'al usri yusra inna ma'al usri dëgg-dëgg nekk na ànd na ak li nga xam ne mooy ay coono usran yomb yomb yi ñu ngi fi waaw wa ma ja'ala allahu aleykum fi diini yàlla defalu leen ci diine ji loo xam ne ay metti la yii nii ay nattu la yoo xam ne manu la ñàkk day gën a ni nga xam ne moom la forgeron bi di jële feer bi def ko ci biir taal bi di ko tëgg di ko dóor ngir mu gën a gi mën a mën a mën a étinceler or beeg fer bi nattu yi tamit noon la ci jullit waaye lu mu yàgg-yàgg doo du yàgg buur yàlla teggil la lool moo tax mu ne ko buur yàlla de dina la defal yow aba basir sayaj'alu laka wa liman ma'aka min al mustad'afin ci futur proche lan la lay defal farajan wa maxraja am pajuk aajo ak li nga xam ne mooy teggil leen utal leen fu ngeen jaar ba metti gi leen dal teggee ah léegi kon fantalaqa ma'ahuma abu basir yonent bi aleyhi salaatu salaam delloo ko gaa yi jox leen ko ñoom ñaar ñu ñu yóbbu ñu ànd ak moom mu ne xatta ida kaana bi dil xulayfa ba ni ñuy agsee bërëb bi naan dul xulayfa boo génn medi boo génnee medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ci riwaay imaam al buxaari bi raxmatullah mu ne bi ñu àggee xatta ida fa xaraja bihi xatta balaga dal xulayfa fa nazalu yakuluuna min tamrin lahum ñu daldi agsi dul fa ñu daldi wàcc di lekk ay tàndarma foofale mooy ah peut aña jot ñu génn ci seen provision yi di lekk ci tàndarma ji ci riwaa imaam ibn isxaaq bi mu ne biñ àggee dul xulayfa jalasa ilaa jidaar ci la toog ci benn mur bu ne foo fële wa jalasa maahu saaxiba ñaar ñi mu àndal alqurashi ñoo ñële jóge waa quraysh yónni alaamiri ak ki nga xam ne wa mawlaa ñu daldi ànd mu ne fa qaala abu basir abu basir ne asaarimun say say asaarimun sayfuka haadaa yaa axaa bani aamir abu basir biñ toogee mu ne di sieste di lekk di lekk mu xool jaasi qurashi bi mooy banu ki bokk ci waa bani aamir ne ko yow est-ce que sa jaasi ji moom saf kii na ñaw naam vrai jaasi nga yor xaala naam mu ne ko waa jaasi ji ak a baax mooy naan waaye sa jaasi ji est baax na moom naam mu ngeen ko bu baax mu ne ko ak jaasi ji wa baax naam xaala mu ne ko anzur ilayhi est man naa xool gis sa jaasi ji mën nga ma ko aal ma xool waa ji na ko waawow xoolal pour nga gis li ma la wax jaasi ju baax a ngi ci riwaay imaamal Buxaari bi mu ne bi nga xam ne ci lañu toog mu ne fa qaala Abu Basir li ahadi li ahadir rajulayni Abu Basir wax kenn bi ñuy lekk noon ci tàndarma yi mu jekk ne kenn ci ñoom wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulan jayyida mu ne toog ñoom ñetti di lekk mu jekk xool jaasi ji ne ko ah yow de diw wat naa ci yàlla ne sa jaasi ji sa jaasi ji baax na gis naa ne jaasi ju baax la waa ji nag xam nga loolu loolu loolu mooy ak tagg la yaa ngi mooy dañuy gis ne gars yi ñu ngi may tagg mu ngi mel rek waa juñ naan hiw saay sa oto bi baax na oh nii moom noo ko jënd xam nga loolu nit du ci mer en plus day xam kon day jàpp ne waa vraiment naxuñu ko te quand même vraiment yor na oto waa ji nag bi mu ko waxee lool waa ji fas fastallahul aaxar waa ji daal di génn jaasi ji fa qaala mu ne ko ajal wallahi innahu la jayyid laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu bihi thumma jarrabtu waa ji ne ko ajal ajal mooy <laughs> mooy bu ma waxee ne lii moo xaw ma ne la est-ce ma ne la kay waaw waaw waaw kay mooy yooyu waawaw ajal wallahi waat naa ko ci yàlla innahu la jayyid jaa si ji ak a baax laqat jarabtu mooy dañ ko wax loolu rek mu génn jaasi ji nag di bàkku na ko wax nga dëgg sa sa kàddu ca kaw wat naa ko ci yàlla jaasi ju baax a ngi yëgal ne nag laqat jarabtu bihi summa jarabtu bihi summa jarabtu hay way jaasi ji maa ko expérimenté jaasi ji <laughs> expérimenté naa ko expérimenté wat ko waaye expérimenté wat ko pour bëgg ko wax yàgg na maa yàgg naa ci cor ay ci toolu xare ak lu ma ci lu fu ma ko woomu wuyu ma du benn du ñaar du ñett lu ma lu yu ma ko utiliser fa qaala abu basir abu basir ne ko arini anzur ilay est ce que mën nga maa aal xool ko mu ne fa am kanahu min waa ji daal di koy jox ndax am na confiance ci moom mu ne fa daraba bihi xatta barat mu bi na ko la ko jël ba téye ko bu baax rek fëgg ko ko ba waa ji sedd guy génn àddina yëngootul mu ne wa faral aaxar xatta atal madina deuxième waay bi mooy mawlaa bi ne fees bi gisee Abu Basir di dóor waaj ay jaasi moom mu ne fees daw fan la jëm Quraysh mukk Dal Xulayfa Medina la gën a jege daa mën a daw foo ba ba Quraysh mu daal di daw jëm ci yoneen Medina fa daxalal masjida yaadu mu ngi dugg ci jàkka ji dugg ko xil yoo xamante ni nii bi muy dugg ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ko gis dee li wolof njaay naan ku bëgg dee wéqu moo ko dal gis dee goo weex tal mooy li mu def kële moom la may def mu àbb njool mi mais ni mu allure bi mu dugge ci biir jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam kenn mënu la koo nettali fa qaala mu ne rasul fa qaala rasulullah yonent bi saa saam fekk mu ngi ci biir jàkka jeeg saxaabaam yi radiyallahu anhu xiina ra'aahu bi mu séenee waajif feeñ ci buntu jàkka ji taw dugg ni ci duggee jut si ko mu ne laqad ra'aa haadaa zu'ra mu ne dëgg-dëgg kii di ñëw de gis na dëgg-dëgg lu ko tiitloo boroom xel yu rëy de li mu gis tiitloo na ko ci bëlëb mu ne inna hadha qad ra'a fazi'a ci riwaay maam ibn Isxaaq bi waa jii de gis na ko tiit loole léegi rek bi nga xam ne ci la agsi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam falamma intahaa ila an-nabi sallallahu alayhi wallahi saahibi wa inni la maqtuul nee bi mu agsee ah dafa ñëw ci riwaay imaam ibn Sa'd bi dane bi mu ñëwee dana ko way xaka maalak yonent ma saab saab ne ko lan moo la dal rek lan moo la dal ba ngay daw nii lan la mu ne qutila wallahi maa ngi wat ci yàlla ne rey nañ saaxibi ki ma fi àndaloon sànq ñëwoon nga jox ñu ke ñu doon jël si Abu Basir rey nañ ko wa inni taman mii la maqtuul waay waay dañ may rey au secours au moo tax ma daw ci ci yéen nee na bi mu ko waxee lool rek fa jaa naka la wax ba daaneel dafa daaneel rek fa jaa abu basir abu basir rek mu ngi toppoon ci ginnaawam agsi fa qaala mu ne yaa nabiyallah qad wallahi awfa allahu zimmatak qad radatanii ilayhim thumma anjaani allahu minhum abu basir agsi ci saa sena yonent bi alayhi salaatu salaam yow ndaw yàlla li xat dëgg-dëgg wallahi aw fallahu zimmatak buur yàlla matal na sa kàddu la nga joxe woon patt ba nga joxe woon matal nga ko te buur yàlla def na nga matal ko ndax ba ma ñëwee xat rada tani ilayhim delloo nga ci ñoom summa am jaanillaa yow la la waroon la accord bi def ko delloo nga léegi nag ba nga ma delloowee man buur yàlla moo ma rëccal ci ñoom waaw xaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne waylu ummi misara xarbin law kaana lahu ahad yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne waylu ummi loolu wax la boo xam ne xam nga waylu mooy alxalaak mais arab yi duñ ci jublu lii mooy nit ko xamante ne ni mooy façon waxit la woo xam ni ah eh, nu mu tudd mootaamoo mooy toskare waaye jubluwuñ ci toskare contraire bi lañ ci jublu mu ne way la ummi misaara xarb kii de taalkatu taalkatu mooy lim def taalkatu misaara xarb taalkatu xare law kaana lahu ahad ay waay bu amoon ku mu nekkal mooy abu basir mii bu amoon ku ko ñaaral mooy bu amoon ku mu nekk ak moom léegi ah ndax bi mu waxee lool mooy këne abu basir wayxa way lu mu wax wayl waylu ummi mooy xam nga mooy textuellement mooy waylu ummi mooy mooy mooy alkuna yaayam woonaa alkaneeg yaayam misar harbi taalkatu xare law kaana ma'ahu ma'ahu ahad bu amoon ku ko ku nekk ak moom waaye mooy loolu noonu jubluwu ci loolu mooy ne da ko euh, euh, pour tagg la mooy contraire li muy li ak tagg lay tekki voilà moo tax comme li boroom xam-xam yaan hiya kalimatu dhammin taquluha al arab fi l madhi wala yaqsuduuna maana ma fi ma min al dhamm wax la joo xam ne ci biti nii nga ñaate la waaye arab yi dañ koy wax ngir tagg nit ki te jubluwuñ ci li nga xam ne mooy ngàññaate voilà kon mu ne misaar xarb mooy koo xam ne taal day taal xare moom nit la koo xam ne kuy ragalul moom Abu mu ne bu amoon ku new moom léegi ah, léegi nag Abu Basir bi affaire bi demee noonu mu ne fa lamma sami'a dhalika arafa annahu sayarudduhu ilayhim fa xaraja hatta ata siifal bahr bi nga xam ne ci la déggalee ci la dégg yonent bi aleyhi salaatu salaam wax lii moom mu ne eh, yonent bi aleyhi salaatu salaam de kon mooy bu gaa yi ñëwaatee dañ da dina ma delloowaat ndax fekk maa ngi nekk ci territoire am bii bu waa Quraysh di yónnee waat mu may booleeg ñoom léegi nag moo xam ne kon fii bu ma fi toogee yonent bi aleyhi salaatu salaam damay joxaat gaa yi fa xaraja hatta ata siifal ba mu daal di génn ba ni nga xam ne ci lay àgge bërëb buñ naan siifal bahr te lool gis nañ ko bu yàggul ci sariya bu seydina abdurrahman ibn abu ubayda amir ibn al bi ñuy lekk jën woo wële bu nuy woo wële teeroon ci tafes bi voilà ci riwaay imaam ibn isxaaq bi mu ne summa xaraja abu basir xatta nazala nazala al ba ni muy wàcc al-Ains benn bërëb la ci waa bilaadu Banu Sulaym foofu noonu mais mooy ci côté géej gi moo tax mu ne min nahiyati lil marwa ala saaxilil bahr bi tariq Quraysh allati kaanu yaxuduuna alayha ila Shaam mu dem ci côté tafis gi foofu ne la ci siifal bahr ci yoon wi nga xam ne waa Quraysh fa lañ doon jaar buñ doon dem Shaam ngir bëgg gina sori jullit yi voilà léegi nag euh, am na sax ci yenn wala nañ continuer mu ne nag bi mu demee noonu ci riwaa imaam ibn Isxaaq bi rahmatullah alayhi mu ne wa balagha al muslimiin alladhiina kaanu ihtubisu wala ihtabasu ihtubisu bi Makka qawlu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam li abi basir wayla ummi mihshal harb mihshal harb law kaana ahad mu ne bi nga xam na nag ci la ko jullit ñi nekk waa Quraysh jullit ñi nekk Quraysh te ñu leen di mbugal ci mustad'afuna comme ni nga xam ne noonu lañuy def Abu Basir moom comme niñ ko doon def mbokkam ya daal di dégg waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ne wayla ummi misaar harb law kaana lahu ahad waay waay abu basir moom taalkatu xare ay bu amoon kum nekk ak moom ñoom ñu dégg ku nekk law kaana maahu ahad ah. ñu ne ndax bu dee kii bi mihsha mihsha harb bi imam ibn Sa'd indi mooy mooy li ngay téye di ko yëngale ta ab ab ay lakk-lakk ab ab kii boobu ay ay ay xal mooy mihsh boobu mihsha harb moo tax denn la rek li muy tekk ak ak li mu wax ne misar harb léegi nag ñooñ dégg ko bi ko jullit ñu nekk Makka te ñu téye leen fa di leen buggal déggee lool waxu yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu law kaana maahu rijaal wala maahu ahad ay bu amoon ñu ne ak moom ñu fexe ñoom ba gaa yi di rëcc par kenn ku rëcc rek daal di dem yëg ne Abu Basir mu nga siifal bax nga daal dem foofu fa xaraju ilaa Abi Basir wa bil iis fajtama'a ilayhi minhum qaribun min sab'iina rajula léegi nag ga ku ku rëcc rek daal dem foofu ku rëcc daal di dem foofu léegi nee na ba ni nga xamante ne ci lay daje foofale ku ñu wax presque ñun ñoo xam ne jege nañu soixante-dix personnes voilà hatta ijtama'at minhum isaaba fa wallahi maa yasma'una ci riwaay imaam ibn eh, mu ne hatta ijtama'at minhum isaaba fa wallahi maa yasma'una bi'iirin xarajat li qurayshin ila shaami illa taradu laha léegi nag biñ fa nee mbooloo abu basir mii seen njiit daal di jël benn décision mooy comme que waa quraysh ñoo ñu doon mbugal te ñoo bu ñu delloo ci yonent bi alei satu salaam mu delloo ñun léegi quraysh ñu ñu doon mbugal génn ñu suñu dëkk tax ñu génn fii lañuy toog seen seen caravane yi fii lañuy jaar du ñu dégg benn caravane Quraysh ndax Quraysh après dañ naan ah c'est bien léegi comme que jullit ñi léegi am nañu accord ak moom léegi mooy son suñu route commerciale yi en tout bi gënoon a rëy ci moom mooy jullit ñi léegi am nañu paix ak ñoom ay ca ñuy commencer nag di yónnee caravane yi dem xamuñ ne woon ne nag am nañ beneen menace muy ñi doon mbugal te ñu rëcc ci jóge foofu te manuñoo dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam ndax fa demee ñu delloo leen léegi ba ñu fa dajee ba am benn kàttan doonuñu woon dégg benn caravane Quraysh bu jóge Sham bu jóge Quraysh di dem Sham doo àgg sax dañ la dul may sax nga jaar fa bay àgg Sham bay jëli marché lii di ñibbi lu dul gaa yi dogaale la kar la fa qataluhum rey leen wa axadu amwaaluhum jël alal ja caravane Quraysh bu ñu dégg ay coupeur de route lañ leen mujj def ku fa jaar rek ñu couper bi ci waa Quraysh seen caravane yi voilà léegi bi mu demee noonu nag ah waa Quraysh waa te kuñ ci jàppoon dañ lay rey ba pare nangu mbir yi léegi nag bi waa Quraysh nag yégee lool affaire bi metti leen mais caravane bu ñu ñu yëg ne bon caravane ba mujjul àgg ña woon rey nañ leen alal yi nangu nañ leen euh, léegi fa arsalat qurayshun ila an-nabi alayhi wa sallam tunaashiduhu allaha war rahima lama arsala faman ataahu fa huwa amin fa arsala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ilayhim ci riwaaya imaam al Buxaari nee nag waa Quraysh ah finalement li ñu def ñu xam ne lii moom jëmul kër moo na am na ci yenn riwaaya yoo xam newul saxiix yi Suhayl ibn Amr dafa mer bi mu yëgee ne Abu Basir dafa rey te ki mu rey mbokkam la ndax ci waa banu amir lañ bokk ñoom ñi al amir yi mu ne ñooñu fëtu yonent bi alayhi salaatu wassalaam la abu sufyaan ne ko hé ibn harb mag ne ko yow dangaa dof walla lan ne ko muhammad sallallahu alayhi du delloo na leen yow ñi ñu yónni ne ñu dem jëli abu basir jox na leen ko walla déet mu ne waaw mu ne léegi moom def na li ko waroon li ko accord yi jox na joxe na ko ca yoon wala kee ji rey lu ci yoonam léegi lu ci yoonam delloo na ko ñañ ko booleen ñu rey leen nga ne moom la du moom Abu Sufyan daal di indiwaat Suhayl na ko hé du moom yoonam newu ci ndax loolu du territoire waa ji newul auto ba mu ñëwee ci autorité ba ñëwee dañu koo delloo léegi kay nañ wax dëgg rek mbir yi moom wax dëgg daa gën a daa daa naqare buñ ñu ne rey lañ sa mbokk rek nga bëgg ne dafa yàq accords yi déedéet fan la ko reyee ci yoon bi ñuy ñibbi ñu ñu yoon nee ñu jëli leen ñu rey ko Quraysh nag bi affaire yi demee nii Abu Basir ak mbokkam yi di rey rek ku fa jaar caravane Quraysh doo àgg Sham nangu alal yépp ñu daal di yónnee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko dagaan buur yàlla ak mbokkoo gi ñu bokkoo ne ko képp koo xamante ne nii léegi accord bi xam nga ñun ñoo ne woon ci akoor yi ñépp ñoo d'accordoon ne ku jóge ci ñun ñëw ci yéen dangeen mu koy delloo léegi nag ku jógeeti ci ñun ñëw ci yéen fa amin mu ngi en sécurité téel soxlaatuñu mooy Quraysh ma tegoon mbir ya wahum laa ya'rifuuna annahum dalluu min haythu araadul izza yëguñu ne keroog bi ñuy signé accord ya lañu wàcce seen bopp ci jamono joo xam ne dañoo bëggoon a teddaange ak yëkkati seen bopp ñoom ñi doon dicté doon forcer mbir mi ne lii lañuy bind ala lisaani Suhayl ibn Amr mi ñu yónni woon ci làmmeñam ñu bind ko ñoom ci seen bopp bi mbir yi demee nii ñoom ñoo ne yonent bi alei satu salaam lay dagaan buur yàlla ak mboqoo gi dox suñu digganteeg yow ku jógeeti ci ñun si ñëw ci yéen nekk na en sécurité léegi loolu mooy lan fexeel récupérer gaa yooyu noonu soxlaatuñ leen léegi ku jógeeti Quraysh waxoon nañ léegi ku fa jógeeti ñëw ci yow teel comme ñun liñ la waxoon ne ku jóge ci yow ñëw ci ñun dañuy ñun ñoo koy téye léegi képp ku jógee ci ci Quraysh ñëw ci yow fa huwa amin waaw kooku mu ngi ci sécurité yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi yónnee ci ñoom daldi yónnee ci ñoom ne ngir daldi ñu ñëw bind leen benn bataaxal bataaxal boo xamante ne nii keroog Abu Basir bi nga xam ne ci la ko jot doon ko liir bi mu ko jotee moom Abu Basir bi téere bi bi bataaxal yonent bi aleyhi salaatu di ñëw ci la fekk moom Abu Basir nekk ci lalu sukuraatam moom mi nga xam ne comme li imaam Muusa ibn Uqba wax ci magaziom yi ne moom ku kaana yusalli ku bari woon lum doon julli la moom abu basir mi radiyallahu anhu kaana yuksiru an yaquul aka bari woon nag lum doon wax lii daal mooy boo gisoon daanaka vers bi bayt bi moom mooy dëng déggoon mu koy wax moo tax mu ne wa kaana te nekkoon na abu basir yuksiru an yaquul bari na lu muy wax alxamdulillahi alcaliyi alakbari man yansurillaha fa sawfa yunsari doon na wax naan alxamdulillahi alcaliyi alakbari mu naan alxamdulillah mbooleem façon cant yi na buur yàlla alcaliyi mu kawe mi al te màgg man yansurillaaha képp ku dimbali yàlla fa sawfa yunsar yégal ne buur yàlla xel séef na laa dimbali waaw in tansurullaha yansurkum loolu la alxuraan wax bu ngeen dimbalee yàlla buur yàlla dimbali leen loolu nag la bari woon lu doon wax di ko wax ay vers alhamdulillahi al aliyyil akbari man yansurillaaha fa sawfa yunsari keroog bi yonent bi aleyhi salaatu salaam jotee waa Quraysh ñu leen yónnee ngir léegi ñu changer accords yi ci point boobu ku jógeeti ci waa Quraysh gëm la ñëw ci yow léegi nekk naa sécurité dootuñ yónnee ci di leen jël yonent bi aleyhi salaatu salaam bind ab téer ab bataaxal ngir ñu yónnee ko ñoom Abu Basir ngir léegi ñu ñëw Medina nekk aminin nekk ci sécurité abu basir keroog la génn àddina keroog mu ngi woon ci lalu sukuraatam yor këyit gi leen yonent bi aleyhi salaatu salaam joxoon bi mu leen yónnee mu ngi ko teg ci kawam ci dënnam mu ne mu ngi ci loxoom téye ko ci loxoom moo tax mu ne fa maata wa kitaabu nabii sallallahu alayhi wa sallam fi yadihi lettre yonent bi alayhi salaatu salaam muy ci loxoom kon noonu la seydina abu basir utbat ibn asiid athaqafi radiyallahu anhu génne àddina ci foofale mu ne woon ci siiful bahr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa wa naa bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa mawaa am na keneen koo xamante ne nii moom bokkoon na ci ñi nga xamante ne nii dañ leen doon mbugal bokkoon na ci ñi nga xamante ne dañ leen doon mbugal mbugal yu metti ci waa Quraysh te waa Quraysh doon leen teg mbugal yoo yële mu ne woon te jotoon nañu gis dara cay mbiram muy Abu Jandal di Abu Jandal ibn Suhayl ibn Amr moom jotoon nañu gis ay mbiram keroog bi ñuy bind sulxul xudaybiya bi baayam ñëwee doon wax ak yonent bi mu daldi agsi baay bi bi mu ko gisee tëgg ko mbéj na yonent bi aleyhi yow laay njëkk àtte ci kii ki booy yow moom ki kii nii laay njëkk doxal accord bi ci moom ba jullit ñi mer abu jandal moom it bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo fekk ci woon abu basir mii fii ñu ne woon ci siifal bahr di fi kar li nga xam ne mooy njëggu qurayshi yi bi leen waa qurayshi sonale te buñ demee conenti maale saar saam ñu delloo leen mu noon abu jandal ibn suhayl ibn amr al qurashiyu al amiri am nañu ne turam moo doon abdillah moom nag bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñoo njëkkoon dugg ci lislaam ñu leen di mbugal mbugal mu tara tara tara tar ah moom abu jandal ibn suhayl bi nga xamante nii nag kon ci lañu def accords yi ba pare sulxul Hudaybiya baayam gis nañ keroog yóbbaale na ko baayam daldi koy jël ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ko woon jëlaat ndax nee na ko yaa Abaa Jandal yow Aboo Jandal ñii dañ nee na jox suñu kàddu ñoom ñu jox ñu ahdallah ñoom ñu ne jël pacte fa yàlla këne dinañ respecter accords yi te ñun jox lañ leen suñu kàddu ba pare ku ñëw ci ñoon jóge ci ñoom ñu delloo leen comme nag demal isbir waxtasib muñal te sa muñ goog nga def ko uniquement ngir borom bi te nga xam ne buur yàlla dina la utal farajan pajum aajo wa maxrajan dina leen utal issue di ngeen gis buur yu tunnel mu ne jullit ñi ndax dangeen may bàyyi ñu kii ba Seydina Omar ci la jóge woon ginnaaw bi nga xam ne daal loolu la mujj ci gàttal ba yonent ma lay saam delloo ko baayam bi ko yonent ma saatu saam wasalaam delloowee ñu pare accord yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal ñibbi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam abu basir ñëw jóge ci waa màkka ci ñu doon mbugal yonent bi aleyhi waa màkka yónni ñu ñu ko jëli ne ko al ahd alladhi baynana wa baynak ñu ngi lay fàttali accord yi dox suñu digganteeg yow kon nag delloo ñu Abu Basir mi jóge ci ñun yonent ma lay sarsam delloo bi Abu Basir xamee loolu rey gaa yi mu kenn ki mu àndaloon ba dawaat fa mu newoon di kar nit ñi waa Quraysh dégg ko ña ne la ca jullit ñi daldi ñëw ñu am force ñuy kar ñuy kar ngir waa caravane waa Quraysh yi dem Sham ki abu jandal ibn suhayl ibn amr na ci ñoo ñële na ci ñoo ñële ah am na ci riwaaye muusa ibn uqba raxmatullaahi alayhi mu ne bi nga xamante ni ci la agsi foofule moom moo doon jiite moo faroon doon jiite moom abu jandal moo doon jiite ñu ne woon fële àndoon ak abu basir ci al-Is wala ci siiful baxri foo fële keroog bi abu basir di génn àddina moom abu jandal bi yonent bi aleyhi salaatu bi mu yónnee téere bi waa Quraysh bind ne leen léegi comme ñi ñu ngi kar suñu njëg yi léegi ñun ku jóge ci ci ñun ñëw ci yow kooku mu ngi en sécurité yonent bi aleyhi daldi bind ab bataaxal ab lettre yónnee leen ko Abu Basir yor ko génn àddina ñu liir ko moom Abu Jandal mooy ki nga xam ne moo jullee Abu Basir keroog daal koy suul foofule ci siiful bahr daldi di ànd ak ñi ci des daal di dem Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag abu jandal ibn suhayl moom mu ngi génn àddina ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu ci xare yamaama te bi muy génn àddina wax nañ la sànk bokk na ci ñi njëkk a dugg ci lislaam bokkoon ci ñu doon fitnaal di ko mbugal fa nga xam ne mooy Quraysh ndax baayam kaana min saadati Quraysh ci sangu waa Quraysh yi la bokkoon di Suhayl ibn Amr di Suhayl di doomi Amr am na sax ñu ne Badar dañ koo forcer woon kuffaaru Quraysh ni dañ koo forcer woon mu daal di dem ngir xare seen côté daal di leen jàppale waaw léegi moom ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu salaam ci xare Yamaama la génn àddina te bi muy génn àddina kat jeune la woon trente la amoon comme ni ko imaam Ibn Isaaq waxe ak ñoom imaam Xalifa ak imaam Abu Ma'shar ak ñeneen ñu ne moom Seydina Abu Jandal ibn Suhayl al-Aamiri al-Qurashi al-Aamiri radiyallahu anhu muy génn àddina ci Yamaama te 38 ans la amoon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon insha allahu taala ci noonu kon ci lañu jeexale li jëmoon côté boobu ci jataay bii di ñëw insha ba léegi ci dellu gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dellu foofu jóge Xudaybiya ba agsi Medina gis nañ kon xew-xew ñoom Abu Basir am na beneen xew-xew boo xam ne bu jëm nag ci wàllu jigéen ñi ndax bul fàtte ne accords yi wax nañ la sànk ku jóge ci waa Quraysh ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ koy delloo waa léegi loolu est jigéen ñi ci lañu